zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon di gis li nga xam ne moom la imaam ibn al qayyim al jawziya abu abdillah muhammad ibn abi bakr ibn al-qayyim al-jawziya radiyallahu taala anhu wa ardaahu wax ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamante ne mooy ci àttey fiq yi nga xam ne ak sew-sew yi nga xam ne ñoo génn ci xew-xew bi di fatxu Makka gisoon nañ na doon na wax ci wàllu aljaasuus ak le fait summi ndaw si bu dee ne ngir as diine la ndax bu dee maslaxaay boppam lañuy permettre loolu foofu jotuma ci woon a leeral bi ma dégluwaatee laa gis ne mooy li mu wax ne wa fiiha jawaazu tajriidil mar'ati kulliha wa takshifiha lil xaajati wal maslahati al aamma fa inna aliyan wal miqdaada radiyallahu anhuma qaala lil dha'ina la alkitaab aw la aw la nakshifannaka wa idaa jaaza tajriiduhaa li xaajatihaa ilaa daalika xaytu tadcuu ilayhaa fa li maslaxati alislaami fi mu ne dañ ciy jànge ci xew-xewu gazwatul possible na summi as ndaw bam ba dootul deseeti dara bu dee ndax aajoo ko waral walla loo xam ne c'est intérêt général moo taxaw mën a ndax seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala ak seydina al miqdaad waxoon nañ ne lool selon les riwaaya selon les riwaaya gisoon nañ ñi àndoon ak moom bii de tudd kii ne kii la àndoon beneen bi mu tudd keneen keneen dañoo wax ndaw si ne ko di génn te euh, euh, lettre bi nga yor wala ñu futti la wala ñu summi la ba nga seet seet fan la ne mu ne wa ida jaaza bu dee dafa possible tajriduha summi ndaw si li xaajatihaa ngir aajoom ila dhalika haythu tad'u ilayha loolu voilà fii nii affaire bi nii laa leeral lool euh, mooy xam nga l'islam l'islam dafa ñëw ngir matal li nga xamante ne nii te consolider euh, jikko yu kawe yi ta rafet léegi nag li xew ci àddina bi surtout le monde occidentalisé que ne jàpp nañ ne bala ñu gis taaru jigéen rek mooy mu def yaramu neen wanee muy def yaramu neen mooy mu soloo loo xam ne presque solwul sol lu gàtt dënn bi di feeñ ay musclam lépp di feeñ ñu jàpp ne nag lii mooy li nga xamante ne c'est l'image de la femme moderne bopp bi nekk ca kii mu def ci lu ko neex waaw ñu jàpp ne c'est ça l'image de la modernité walla iyaadu billaah réewu jullit yu bari roy leen ci mbir moomu réew réewu jullit yu bari daldi leen roy ci mbir moomu ba daanaka boo fa demee léeg-léeg sax bu dee ne ci biti yi rekk xool colin gi daanaka ñu Occident ñoo ko nirole walla sax ñu raw ndax ñoom dañuy roy dàq waaw l'islam nag dafa ñëw ngir yooyu awra yooyu ñu nëbb leen moo xam pour góor la moo xam pour jigéen la ngir bañ a may bunt iblis mi nga xam ne suñu noon la inna shaytaana lakum adu fattaxiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'ir alquran suñu borom nee nañu inna shaytaan dëgg-dëgg shaytaane di iblis lakum ñel na leen aduwun seen noonu la da ko déclarer sax ñoom nëbbuwul il ne s'en cache même waaw la am la am na jahannama minhum ajma'in la wax dinaa feesal jahannama ci sa nit ñi ci nit aadama yi alayhi salaatu wassalaam dinaa leen fa saxal dinaa leen fa euh, euh, nii euh, wallahi la ughwiyannahum walla dinaa leen waat naa yàlla ne dinaa leen sànk waat naa ne dinaa leen sànk summa la tajidu aktharahum shakirin te gis nga bu ma paree ci ñoom yow borom bi muy wax yu ñàkk teggin yum doon wax ak boroom bi moom Iblis alayhi laanatullah naan gis nga bu ma paree ci doomu aadama yi de doo trouver ëpp ci ñoom ñu nekk ñoo xam ne ñu lay sant la dinaa fexe ba xéewal yi ñu leen defal damay fexe bañ jàpp ne sax jógawul ci yow seenu mérite la waaw ci la athéisme génn ndax début bi c'était protester que ne buur yàlla kese du moom mooy ciy def waaye noonu la jàpp ak gaay yi di leen puus leen puus ba ñu mujj ne sax yàlla ci boppam moo existeetul waaw lu ay am boppam la ñaqu boppam la daraay dogal amu fi il faut la ñenn ñiy woowe destin ñu ne lool sax amul destin wu ku nekk yaa ko yar sa main mooy effort boo man di def loo ci jële yawadu keneen alors que léeg buñ xalaataatoon xam ne mbir yi demewul noonu am na ñoo xam ne li ñu def ci effort waa ji gañe mbir yi deful un dixième bi kon bu doon affaire effort kese la mbir mi doonu loon demee noon mu ne woon moom Iblis dina leen sànk léegi nag l'islam nag ah, message boobu leen di ila sitril awraat di ci muur muur awra yi mu bañ a nekk lu banaal comme ni mu banaale léegi daanaka danga koy miina miina miin ba boo génnee ci mbedd mi gisoo yooyu sax jàpp na yaa quelque chose qui ne va pas selon ñenn ñi walla iyaadu billaah kon nag euh, muur awra yooyu l'islam di woote dafa am foo xam ne dañ koy permettre te lool gisoon nañu ko masala boobu muy masalam xam nga faju waxoon nañ masalam faju waxoon nañu masalam faju est-ce que faju farata la wala du faya du farata masala moom traité woon nañu ko liñ naan nit ki dafa feebar faju xam nga en tant que wolof en tant que lambda bu xamul danaan nit bu feebaree fajuwul bu deewee dafa xaru alors que c'est c'est tout à fait faux ça loolu c'est faux loolu c'est faux parce que bala nga ne waa dafa xaru dafa fekk ne li nga xam ne moom la deful dafa nekk farata mu defoon ko te bu ko defee du du faatu alors que fatu faju boroom xam-xam yépp d'accord nañ ne faju du farata boroom xam-xam yi nag laa wax yi nag laa wax waaw te lool biñ koy gis masala moomu waxoon nañ ko ba gisoon ne euh, mag mooy faju te lool moo li ko wane bari na ñun duñ ci nekkaat di jaaraat quoi ndax tamit manuñu li ñu jaaroon di ci jaaraka jaaraat euh, am njàng nag day téye ci la bu dee ne lu ñu jàngoon démb ak barki démb buñ ci ñëwaatee cité waat ko war koo kiiwaat ndax kenn jàpp ko mooy loolu jàngu ñu dañuy font waaw du ñu avancer moo tax du ñu fi nekk di cité waat yooyu léegi nag mooy eh, ci wàllu faju xam nga faju kon du farata mais ndaw si bu dee dafa feebar ñi ko war a faj te lool ñu ko doon gis ci ghazwatu gis nañ ko ci ghazwa bi nga xam ne jigéen ñi lañ doon fajaate waaw kañ la médecin la jigéen mais ab médecin bu góor di ko faj di gis loo xam ne ci moom awra ci moom yooyu traité woon nañu ko walillahi alhamdu wal minna loolu yépp traité woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag Euh, mooy ne bu dee loolu noonu faju nga xam ne du farata dañ cee permettre ndaw si may ko ci possibilité may ko ci possibilité mu daal di ñu mal di mën mu daal di wuññi awraam ci koo xam ne daganul woon ci moom mais mooy médecin bi nga xam ne da koo war a faj mais loolu kese la lañ koy lañ ko ciy permettre bu dee ci lool lañ ko permetre ci loo xam ne du farata mu def nga xam ne kon besoin la voilà ndax xam nga affaire yi dafa am ay ay ay ay dafa am darura mooy loo xam ne nécessité la man da ñàkk comme nit ki di di di du lu am lu di dund loolu nécessité la ndax bu dundul dafay dafay day wékkeeku léegi mu am yoo xam ne ay besoin kese la mooy ne du àggul nécessité mooy ku ko ñàkk taxul nga dee alors que euh, euh, nit ku xiif lekkul sa waay lekkul dara ba ay défense am yépp nekk à terre ba mënatul a dox mu leer ne ku ko taajaloon ab ab ab plat fii mu dóor day jóg lekkul faatu kooku bu kooku ñàkk a lekkam googu lekkam googu day nekk loo xam ne farata la alors que besoin besoin mooy loo xam ne nit ki bu bu ko ñàkkee it rayu bu ko ñàkkee it rayu ak li nga xamante ne nii mooy luxe luxe moom xam ne moom moom moom moom day matal day gina day gina wane rayonnement waaj rek ak li nga xamante ne nii moom la di gina rafetal mbir yii loolu moom taxul ñuy wax moom léegi nag bu dee ndaw si ci ah loo xam ne besoin la lañ koy permettre mu wuññi awraam mais lool kay lool kay à fortiori bu dee ne intérêt général moo taxaw loo xam ne moom alkande ñépp xañ na ci comme li Xaatib def ndaw si Seydina Xaatib jox ndaw si lettre bi waa Quraysh mënoon nañu waajal embuscade jullit ñi bakkan ñu bari rot ci mu nekkoon kon nag bu dee ci loolu la loo xam ne intérêt général la bu dee ne dañ koy permettre ngir ab besoin woon mu wuññi awra joo xamante ni dafa nekkoon loo xamante ne nii eh, mooy waru ko woon a wuññi ngir besoin waaye à force yi bu dee intérêt général la voilà côté bii laa leeral loon bu baax bi mu ko dégluwaatee laa gis ne dese na leer de trop. selon l'imam Ibn al-Qayyim wax rahmatullahi alayhi léegi kon gisoon nañu tamit que ne ki bu askanelee benn waay ne ko yaa kaafir wala naafiq wala yu mel noonu fekk na koo def ngir merloo meral yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa te defu ko li nga xam ne ngir bañ waa ji wala ngir mero ko walla yooyu wala ngir fayu ci ak tooñ goo xam ne jàppoon na ne bu mu ko defoon la loolu noonu bokk ak loolu bu dee ne da ko def ngir yàlla meral yàlla ak interpréter li waa ji def mu foog ne lii la kooku loolu lu tax mu nekk ci yéeféer déedéet comme li Seydina Omar wax radiyallahu anhu ne ya yeneen tibe ale saar daani adrib unuqa hadha al munafiq bàyyi ma ma dóor doq naafiq bi te yonent bi alayhi salaatu salaam waxu ko ne ko ah Omar anta kaafir ndax yow nee nga waa ji naafiq la te li nga wax yaw yaa juum kon nag yow déedéet bal yu saabu dañ ko ciy fay sax ci loolu ne nga xam ne moom la mer ngir borom bi subhaanahu wa ta'ala ak léegi nag kon yooyu gisoon nañ ko léegi ñu continuer li ci imaam imaam Ibn al-Qayyim wax mu ne wa fiiha anna al-kabiirata al-'aziima wa minhaa anna al-kabiirata al-'aziima mimmaa duuna ash-shirki qad tukaffaru bil-hasana til-kabiirati al-maahiya mu ne moom imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne bokk na ci lañuy jànge ci nettali bi buntu lii nag muy wax nii nag lu ama ama ama ama am solo la waaw moo tax nañ ko déglu bu baax euh, c'est vrai que <laughs> lim ci wax bari na waaye on va essayer de faire de ne pas s'étaler comme moom ni mu ko defe comme moom ni mu ko defee mais déglul mu ne bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi côté bii mooy ci li jëm ci wàllu Seydina Hatib ibn Abi Baltan le fait mu def lii mooy eh, affaire u jaasuus espion ba ñenn ñi ne comme Maliki rahmatullah alayhim que ne kooku jaasuus dañ koo war a rey Shafi'i yeeg Hanafi yeeg Shafi'i yi rahmatullah alayhim ne non non non non te tamit mooy li feeñ ci mazhabu imaamu Ahmad que ne non kenn du ko faat imaam bi ne moom kenn du ko faat waaye gisoon nañ ne li gën dëgër insha mooy ne lépp dañ koy bàyyi ci loxoy imaam bi mu xool mu xool pen bi nga xam ne moo war ci moom doo xam ne gis na ne moo approprié mu teg ko ba léegi nag ci cadre Seydina Xaatib radiyallahu ta'ala anhu lay wax ni mu ne liñ ciy jànge mooy alkabirata alazima mimma duna shirki qad tukaffaru bilxasanati alkabirati almaahiya mu ne bokk na liñ ciy jànge këni bàkkaar bu màgg boo xam ne nag àggul ci bokkaale ndax bokkaale moo gën a ci bàkk ci bokk ci bàkkaar yi waaw moo tax buur yàlla ne moom day jéggale lu lu ko gën a mais du ko jéggale mais loolu tekkiwul ne bokkaale duñ ko jéggale def ba faw ndax bu dul woon lool bu doon lool la mooy Seydina Umar ibn al-Khattab du dugg ci l'islam jamais parce que bokkaale kat la woon bi mu nekkee Quraysh avant muy dugg ci l'islam kon ñu bari saxaaba yu bari radiyallahu anhum kon bu ñu dugg ci l'islam ndax dañ doon bokkaale ama dañoo gëmoon ay yàlla yoo xam ne moom lañ doon jaamu waaw kon mooy bokkaale nag ndax bokkaale en fait mën nañ koo gam gamle benn virus boo xam ne moom bu duggee ci yaram day njëkk anéantir défense waa ji yépp globules rouges blancs yépp lay attaquer yépp ci saase dugg na mooy éliminer leen nag il faut ndimbalul yàlla dëgg ngir nga man cee ngir nga man cee mucc il faut ndimbalul yàlla dëgg nga man cee mucc léegi eh, moo tax mu ne dañ ciy jànge ne bàkkaar bu mu rëy rëy rëy rëy bu àggul ci bokkaale rey nit njaaloo eh, assassiné kii nu mu tudd sàcc jëw <coughs> euh, euh, euh, yàq diggante lu nekk mooy bàkkaar daal lu rëy rëy boo xam ne àggul ci bokkaale jëf ju rafet jëf ju rafet ju màgg mën na ko effacer mu ne kama waqa mooy ci mbiru Xaatib nga xam ne li muy gaaw gaaw la fekk que jaasu euh, euh, espion gi mu def ba yónnee mbir yi li ko effacé mooy la bi shuhudihi bi Badr fekke gu mu fekke Badar te loolu mu nekk jëf ju ju rafet moo effacé bàkkaaru bu toll ni bàkkaaru espion bu ne waxoon nañ la ne nag ne bàkkaar yépp du jëf ju rafet a koy effacé dafa am bàkkaar yoo xam ne jëf ju rafet mën na koo effacer am bàkkaar yoo xam ne jëf ju rafet képp mënu koo effacer du ko effacer du ci doy euh, mu ne fa inna mashtamalat alayhi hadhihi alxasanati hadhihi alxasanatu alazimatu min almaslahati wa tadammanathu min mahabbati llahi laha wa ridaahu biha wa faraxihi bihi wa mubahaatihi lil malaa'ikati bi faa'iliha a'zamu mimma ishtamalat alayhi sayyi'atul jissi min al-mafsadati wa tadammanathu min bughdillaahi laha fa ghalaba al-aqwa 'ala al-ad'af mu ne moom imaam Ibnul Qayyim ndax muy muy muy muy muy leeral lool mu ne ndax li mu làmboo jëf ju rafet ji nga xam ne mooy bu Seydina Xaatib bi muy fekke gi mu fekke Badar li mu làmboo ci sopp gu yàlla sopp ñi demoon Badar ak gërëm gum leen gërëm ak kontaan gu mu kontaan ci waqantu Badrin xew-xewu Badar ba di ko di di ci di ci di ci wax malaakaan yi di puukareew kii ñoom di wax di di di di tagg saxaaba yi fekke woon Badar ci kanamu malaakaan yi di leen wan gëneel gu mag gu ñu am mu ne loolu moo gën a màgg te gën a rëy fa yàlla li nga xam ne bàkkaaru espion bi moom la moom espionnage bi nga xam ne moom la doon def moom la def noonu moom la jur ci li nga xam ne mooy ak ay méfaits yu baaxul ak tamit li nga xam ne moom la làmboo ci loo xam ne lu yàlla bëggul la léegi nag ba mu demee noonu fa ghalabal aqwa fa ghalabal aqwa ala al li gën a euh, fort ëpp doole mooy mooy shuhudu Badr gi mu gën a mu féete kaw li gën a néew doole muy espionnage mu ne fa azaalahu wa abtala muqtadaahu wa haadihi xikmatullahi fi sixati walmarad annaashi'ayni min alxasanaati wassayi'aat almuujibayni li sixati nag naka nii rek mu ne nag lii dafa annulé mooy jëfam ju baax ji mu def baat dafa nii dafa annulé li nga xam ne mooy Euh, bàkkaaru espionnage mu ne nag lii nag mooy xikmaay yàlla ni buur yàllay doxale même ci corps humain noonu lay demee mooy liñ doon wax sànq que bu dee ne bu bu dee ne euh, euh, défense yi ñoo ëpp doole xaw ma globule blanc yeeg yooyu bu dee ñoo ëpp doole mais feebar bi dugg dañ koy gaañ dañ koy terrasser mais bu dee c'est le contraire que feebar bi gaa yi ñoo ëpp doole. kon yooyu noonu noonu virus boobu day terrasser yi ci des mu ne noonu kese la waaye nag déglul mu ne nag gis nga nag ni def nii ni mu mel nii ci yu baax yu rëy di effacer yu bon yu rëy mu ne wa hakada kama annahu thabitun fii mahwi sayyi'ati bil hasanat li qawlihi ta'ala innal xasanaati yudhibna sayyi'aat suuratu Huud aaya euh, kii euh, suuratu Huud mu ne wa qawlihi ta'ala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum suuratu Nisaa wa atbi'i sayyi'ata alxasanati tamhuhaa wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa atbi'i alxasanati as-sayyi'ata alxasanata tamhuhaa fa huwa thabitun fii aksihi mu ne nag gis nga nag ni mu mel nii te sax ci effacé wu euh, euh, bakkaar yu bon jëf yu bon yi yu rafet yi di leen dindi ndax li borom bi ne inna dëgg-dëgg alxasanaati yi nga xamante ne nii dañoo dañoo dañoo rafet jëf yu rafet yi yu nit na dañuy yóbbu di effacé as-sayyi'aati yu ñaaw yi ak tamit wax ji mu wax ne in in in tajtanibu bu ngeen moytandikoo kabaa'ira yu mag yi magi maa tunhawna anhu yi nga xam ne moom lañ leen di tere bu ngeen moytandikoo yu mooy bàkkaar yu mag yi kabaa'ir yi bu ngeen ko moytandikoo de dinañ leen effacer hein nukaffir ankum sayyi'atikum dinañ leen effacer seen ñaaw téef yi ak li yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne wa atbi'il as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha mu ne euh, mu xadiis bi mu ngi ci arba'iina yi an-Nawawi mooy wa atbi' yonent bi alayhi salaatu salaam deel toppale ah as-sayyi'ata al-hasana mooy boo defee lu ñaaw fexeel la nga def lu ñaaw nga def lu baax palaasam ndax lan tamxuhaa da koy effacer tamxuhaa da koy effacer wa atbi'il hasanata day tax day tax da koy da koy effacer loolu waaw ak lan mais nag mu ne nag gis nga nag ni mel nii fa huwa saabitun fi aksi ni nga xam ne ci la yu baax yi di dindee eh, yu yu ñaaw yi contraire bi dafa am ah. contraire bi dafa am mooy lan mooy lan mooy nit dina def lu baax def yu bon yoo xam ne day tax mu annuler yu baax yam defoon nga ne ko mu ne la waaw mu ne je ni nga xam ne le nit di dafa baax mu def lu bon d'abord def lu baax lu baax li mu def effacer lu bon li defoon ndax wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamhuha ak inna alxasana inna alxasanaati na sayyi'at ndax yu baax yi dañuy dañuy effacer yu ñaaw yi mu ne naka noonu le contraire bi ame de yu bon yi nga def lu baax def lu bon mu ñëw yàq lu baax la nga defoon ko ah loolu ñu def ñu ne mu ne alxuraan suñu boroom dane yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha suuratul baqara mu ne yaa ayyuhal ladina amanu eh, yéen ñi gëm yàlla laa tubtilu bu leen annuler bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax yi ngeen di def seen jëf yu baax yi action de bonne de de de de de de les bonnes actions yi ngeen di def mu ne bu leen ko yàq bil manni wal ala mooy al mann wala tamnun tastakthir mooy buur yàlla li mu bëgg nga defal ko ngir moom li wajil la bëggul nga koy def ngir intérêt say intérêt bopp ndax nee na ana aghna shuraka'i 'an shirk man maa gina doyloo gina deñ gina doyloo ñi nga ñi ñi eh, ñu may associer ci association ci boole mooy ku ma nar a dara taraktuhu wa shirka ma bàyyi kook lim ma nar a bokkaaleel kon buur yàlla bu la nee yow jullil ma ngir man ngay julli di tari alxuraan ngir nit ñi ne sawaaye neex baat buur yàlla génn na ci génn na ci du la fay dara du la fay dara ndax defoo ko ngir moom danga koo defoon ngir nit ñi wax waaw ngir nit ñi commenter ngir nit ñi yéemu ci yow kon nag buur yàlla du fay loolu lu baaxit gis nga bés boo fi defee mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tubtilu bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax yi bil man wal adha adha sarax boo xam ne bala nga koo jox ki nga koy jox lu nekk di nga ko ko yàq subbooxun ma leen kenn manu fee lekk ba suur lu ñu fi nar a lekk ngeen ni ko faax ay waay jile waay fan lañuy amee yaram ay waay waay kenn manu fee dund ndax taalibe foo yàkke sab añ ñu laara biraan ko laara biraan naan ko ay demal ay ay ay waay waay sonal ngeen ñu waay mel ni ay weñ yu gis mango nii cim joxal waay jëlal jël leen demal wax yooyu yépp gis nga lool nga def loolu noonu nga def mooy yow buur yàlla non seulement dala ciy mere sax même bu doon un million nga ko joxe joxe noonu waay waay téye leen kenn manu fee économiser dara waay waay waay kañ lañuy dund ba liy jeex téeléen dóor ko dix mille sa dix mille boobu buur yàlla dala ciy mere mooy lu baax nga defoon waaye lu bon liñ ci li nga commenté ak wax jiñ ci wax loolu tax na day annuler lu baax li nga defoon moo tax mu ne yéen ñi yàlla bu leen yàq seen sarax yi ci man nag ada mu ne wa qawlihi ak waxam ji nga wone ne contraire bi dafa am mooy ne nit dina def lu baax am yu bon yu mu def yu ñëw annulé yu baax yi defoon après aay bi mu ne lii suñu boroom wax yaa ayyuhal ladina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dan ka jahri ba'dikum li ba'din an tah an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun suuratul Hujurat suñu borom ne yaa ay lii lee lii wane ma ne man imaam Ibn al ba léegi këne la li ma wax nii la mooy ne jëf ju rafet di def lu bon mu ñëw effacer ko mu ne nag suñu borom moo ne yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu yi ba muy féete kaw kàddu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wala tajharu lahu te tamit bu leen wax ba wax di féete kaw ay waxam wala ngeen koy jël mbéeru di ko yuuxu di eh, Seydina Muhammad ñëwal déedéet loolu kenn du ko def comme rek ka jahri ba'dikum ba'da comme li ko lenn li ci yéen di defal eh, li ba'd bok ka jahri ba'dikum li ba'd comme li ko ñenn ñi di defee ak ñeneen ñi di leen woo ca kaw mu ne nag gis nga yii nii yépp gis nga jëf yii nii mooy di yëkkati sa kàddu ci kaw kàddu yonent bi alayhi salaam ak di ko yuuxu wala di wax ca kaw loolu xam nga lan lay lan lay lan lay war la ah? li ngeen di risqué mooy an tahbata mu yàqu simpeeku yàqu ba faw amalukum seen jëf yi ngeen masoon a jëf ci lu baax wa antum te yéen laa tash'uruna ba ngeen di def loolu sax yéen yéen bàyyiwu ngeen ci xel kon loolu it day mel ne day wone ne léeg-léeg tamit li lay yàqal du ne man li ma yàqal il faut mu nekk lu ma bàyyi xel déedéet man nga cee bañ a bàyyi xel mais mu yàqal la mu yàqal la ndax suñu borom nee na li ngay risquer mooy say jëf yu baax yàqu ta sax yow yëgoo bàyyiwu ngeen ci xel. loolu nag. loolu nekkul ne yonent bi alayhi salaam bi mu nee Medina kese. xam nga aaya euh, suuratul xujuraat gisoon nañu ko waaw mooy tekkiwul mooy léegi nii nii nii may wax ak yéen euh, koo xamante ne nii dañuy jàngale xadiisu yonent bi alayhi salaam alquran di jàngal alquran. di jàngale xadiisu yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan yonent bi alayhi salaam nee na yow nga nekk fa di wax moo xam ab conférence la wala ab lu man di doon am màggal la wala ab gàmmu nga nekk fële ak say gaay di waxtaan loolu noonu yow kooku xam nga looy risque yow moom mooy li nga mooy li nga masoon a def yépp yàqu suñu boroom deful différence de an tahbata mu yàqu amalukum seen jëf yi amul différence ah koor ga defoon ak lépp lay jël adule dóor fële parce que nag yow dangaa nekk ci mbooloo boo xam ne dañu naan di fa waxtaane xadiisu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yow ngay waxtaan yàgg sa benn waay boo xam ne nee ngeen da ngeen a gëj a gise ngeen profitoo ci jataay bi comme que gën ngeen a gise ngeen gise ngeen nekk fa di waxtaan ba ki nga xamante ne mooy waxtaan mooy mooy tenir discours bi walla mooy conference wala mooy waxtaan mujj naan gaa yi ñu ngi leen di ñaan ngeen déglu loolu waruñu fa woon a àgg kooku li muy risqué ñoom ñooñu di wax mooy seeni jëf yàqu moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab loolu la xamoon que mbir yi du ne rek bu fi yonent ma lay sar sam ci zahir nekk tëg ñu na ah non ak ñoom foofu Medina moo tax ñi nga xam ne da leen déggoon bi mu nee xalifa moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ci biir jumaa ji jumaa Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam mu dégg ay gaay yu fa toog ñaari nit yu fa toog ñaari nit ñu fa toog di waxtaan mais di wax ci kaw ci côté xabru yonent bi alayhi salaam Seydina Omar ibn al-Khattab lan la def dalee na laaj da ko dalee na laaj ne leen fan ngeen jóge yéen ñaar fan ngeen jóge xanaa étranger ngeen mooy fan ngeen jóge est-ce que yéen vous êtes ci dëkk bi ngeen dëkk est ci dëkk bi est-ce que ci dëkk bi ngeen dëkk mu ne ñu ne ko noonoo nax nahnu min at-Taif ñun Taif lañ jóge mu ne leen gis ngeen bu ngeen jógewul woon Taif bu doon ne fii ngeen bokk konoon te kon dinaa leen sama yar bii ma yor laa leen bi cawe ngeen xam sama yar bi laa leen bi tuur ngeen xam lan moo tax ngeen nekk ci côté xabru yonent bi alayhi salaam di yëkkati seen kàddu nii di waxtaan ba seen kaddu jëm jëm kaw voilà ndax an tahbata an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ndax la tarfa'u aswatakum kaw kaddu yonent ci am na leneen beneen façon boo xam ne gars yi dañ koy def mooy ñi nga xam ne il le font pour polluer le débat pour jeter des pots de sur la voie de ñi nga xam ne ñooy ñooy porte-voix wu charia bi ak xadiisu yonent bi alayhi salaam ñoom daal ñuy fexe ba gars yi audience u caaxaankat yi di ëpp audience u ñi nga xamante ne ñooy wax diine loolu it ci nga mooy yow ci sa jëf jooj da nga bëgg fexe. seen kàdduy caaxaan yi féete kaw kàdduy yonent bi alayhi salaatu salaam ko ñooñu li ñuy risqué mooy seeni mooy seeni jëf yàqu te ñoom duñu wa an te ñoom duñu yëguñu sax ne loolu ndeke loolu la ñuy risqué loolu la ah. yow moom nangu nga may audience ku ne mais moom bu ñu waxee noonu noonu ñu see salafiste la mooy dañuy utal tur sax salafiste yi nga xam ne nga am na gaa yi léegi salafiste ñoom mooy kan mooy koo xam ne danaan man de ni yeneen ci lay saaf saaf doon dunde ak siècle yu baax yu njëkk yi noonu laa bëgg dunde ñu ne waa ji c'est un arriéré hein il veut nous ramener au Moyen Âge Moyen Âge dañu bëgg delloo dañoo bëgg a delloo Moyen Âge buy wax yëfi xadis ñu naan kii dafa tardé di faire le tout te caaxaan yi nag ñu may leen foo xam ne fu ñuy exprimer seeni seeni caaxaan la alors que ñiy wax ci diine mayuñ leen fenn fu ñu mën a exprimer kooku dafa bokk ci ñi nga xam ne moom mu ngi yarfa'u sawtahu fawqa sawti nabi li muy risque nag mooy an am an tahbata a'maluhu wa huwa la yash'ur fo mooy ay mbiram yàqu du ko tey kon imaam Ibn al lii day wane ne contraire bi am na mooy jëf ju baax jëf ju bon man na koo yàq mu ne balee yi bokk na ci li koy wane mu ne qawlu Aisha an Zayd ibn Arqam annahu lamma baa'a bil ayna mu ne wax ki nga xam ne moom la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax sayyidina Zayd ibn Arqam Ah, Seyna Seyna Zayd ibn Arqam gisoon nañ ko bokk ci saxaaba yu mag yi fekk woon na sax Badr eh, Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha dane dafa am benn waay benn benn femme la femme waaw benn femme boo xam ne dafa ñëw ne dafa ñëw ne Sayyidatu Aïsha radiyallahu di ko présenter benn nja commerce bu mu def muy bay'ul ayna bay'ul ayna xam nga war nañu gis kitaabul buyoon si ci Fathu Makka bi nii enseignement yi war nañoo gis kitaabul buyoon mooy dañuy gis al buyu'ul muharrama ndax li yonent bi alayhi salaatu wa xaraamal keroog ci xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu bay'al maytati wal xamri wal ansa wal asnaami li nga xam ne ci la ak alxamr mayta xamr asnaam yi ak li nga xam ne mooy euh, euh, euh, yàpp mbaam bay'ul ayna ndax dafa am benn femme bu ñëw ne Sayyidatu Aïcha ne ko man dama jël lii nii ma dama koo jaay Sayyidna Zayd ibn Arqam Sayyidna Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu bi ma ko jaayee mooy loolu nag li mu def lool mooy bay'ul ayna bay'ul ayna bay'ul ayna dinañ ko gis bokk na ci njaay yi nga xam ne dafa xaram ak a léegi non foofu moom bu ñu fa àggee moom ci la ci la ci non bu yoon yi après ci nga naan ci ngay gise ne le Seydina Ali ibn Abi Taalib doon wax wala dañ naan Seydina Ali dañ koy nettal tamit Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma këne bu ñu masoon a fekk koo xam ne xamul njaay ab commerçant nekk ci marché bi di jaay ñu xam ne kii xamu ko dañ naan ko jógal nga ñibbi sa kër nga dem ba nga xam lan mooy àttee njënd ak njaay ndax sinon li ñuy ragal mooy nga lekk riba wala nga lekk loo ko nit ñi te doo ko tey ndaw si ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha dama jënd lii dama jaay lii say sayyidna Zayd ibn Arqam comme tey buñ ko doon wax ci ay euro ngir mu gën a leer wala suy franc dama ko jaayee cinquante euro léegi jëndewaat ko ci moom quarante cinq euros mooy dama ko jaay lan mooy dama ko lebal mooy dama ko mooy dama ko dama ko kii nu mu tudd nu mu tudd euh, dane dama ko jaay Zayd naa Zayd na Arqam ne ko man jaay naa la ko mais moom comme que du koo bëggoon a jënd comme cinquante euros quoi exemple la pour mu leer euh, mais mooy du ko fay léegi mooy lem la lay niru mooy euh, yow lan ngay jaay sa kii bi ma ne la cinquante euros laa koy jaay ma ne la ah mën naa la ko lebal ma ne la waaw léegi nga jël ma ñëwaat ci ginnaaw avant nga may fay ne la ko léegi man la ma la jaayoon laa bëgg nga jaayaat ma ko mais nag quarante cinq euros mu nangu loolu mooy bayoon ay na loolu nag la Sayyid la ndaw si def ak Sayyidna Zayd ibn Arqam Sayyidatu Aisha ndaw si ñëw wax ko ko mu ne ko innahu qad abtala jihaadahu ma rasulillah illa an yatuub mu ne nag Sayyidatu Aisha ne Sayyidina ne ko Zayd ibn Arqam de ci jëfam ji mu def commerce bu bon bii di eh, eh, nga xam ne baaxul ne iina jihaad gi mu àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam yépp yàqu na lu dul mu tuub xanaa mu tuuba ko dese bu tuubee daal du yàqu mais bu tuubul bàkkaar boobu yàq na li nga xam ne moom la defoon jihaad laay <laughs> ndax bayoon ay na waaye mooy Seydina Zayd ibn Arqam c'est sûr que xamul woon ne loo xamu ko woon ndax ab saxaaba du xam ne lii baaxul mu koy rawatina sayyidina Zayd ibn Arqam gisoon nañ tarjamaam sax radiyallahu anhu mooy du xam ne bokkul ak al Arqam ibn Abil Arqam moom moo njëkk moom ci waa Banu Maxzum la bokk moom Qurashi yi la woon Zayd ibn Arqam mii nii bokkul ak al Arqam ibn Abil Arqam voilà Zayd ibn Arqam moom ci ansaar yi la bokkoon alors que al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu moom këram la yonent mi alayhi salaatu doon dajale saxaaba yi radiyallahu makka ba leen Quraysh di sonal des fois ñu fay daje ngir mu leen di jàngal voilà kër jeune boo xam ne mooy al arqam ibn abil arqam nga xam ne mataloon sax vingt ans allahu akbar mooy sayyidna Zayd ibn Arqam radiyallahu mooy xamu ko woon ndax bu xamoon ne lii def xaram yonent bi alayhi salaam da koo tere ko def mais sayyidat Aisha nee na loolu yàq na kiiwam bu dee ne tuubul léegi imaam Ibnul Qayyim ne le fait que sayyidat Aisha wax lii radiyallahu anha mooy ne kon day wane ne kon jëf ju baax ak lu mu rëy rëy jëf ju ab bàkkaar bu rëy man na ko yàq mu ne ba léegi waka qawlihi fi lxadit alladi rawahu albuxaari sallallahu alayhi wa sallam kaka qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi lxadit alladi rawahu albuxaari rahmatullahi alayhi fi saxiixi man taraka salaata al-asri habita amaluhu mu ne bokk na liy wane ba léegi man li ma wax ne contraire bi am na mooy nit koo xamante ne nii dafa jëf jëf ju baax waaye jëf-jëf ju dul noonu après la mu jëf lu dul noonu daal yàq la nga xam ne mooy lu baax la mu defoon mu ne bokk na ci li koy wone ba léegi mooy wax ji nga xam ne moom la aleyhi salaatu wasalaam wax comme ni ko imaam al Buxaari rahmatullahi aleyhi soloowa ci saxiix bi ne lan yonent mi alei salaatu salaam ne man taraka salaata al asri xabita amalu waaw am na ci beneen faka faka annama wutira ahluhu wa maalu aw kama qaal alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne dafa bàyyi julli tàkkusaan xam nga loolu boroom xam-xam yi bi masoon nañ ko gis tamit allah on n'a pas on a am na yu bari yuñ gis masala bii gisoon nañ ko masalaay julli tàkkusaan dañuy wax ci importance waxtu yi ak waxtu yëg yooyu gisoon nañu masalaay nit koo xamante ne nii waajoo xam ne dafa bàyyi julli tàkkusaan yonent ma lay saat nee na kooku faqad habita amalu jëf ki mu war sa def yépp yàqu na bu doon mas naa aji màkk bu mu taxawati fenn ñu naan ko kii aj na ndax mooy loolu yàqu na loolu lay tekki ah ah non c'est il faut ñuy comprendre loolu la de mooy aj gi bu dee ko masa aj la aj ga yàqu na julli yam masa julli ba majeur ak léegi yàqu na koor yam masa koor yàqu na saraxe yam masa saraxe yàqu na dimbali yamu masa dimbali nit yàqu na waaw mu ngi mel ni masu koo def loolu lay tekki ci lan ndax bàyyi julli tàkkusaan boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi ñii dañ mooy koo xam ne dafa ñëw ne moom dootu ko julleeti mais yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax dafa leer nañ mooy lan te loolu mooy li gën allah mooy mi lenn ku bàyyi benn benn tàkkusaan julli tàkkusaan képp raw moo tax ba suñu sëriñ doon wax fële ndeysaan ca soppe benn conférence ci Ramadan yàgg naa côté deux mille dix ko deux mille neuf yooyu ah, moo tax waaja moom ba mu ko déggee nee na ko wax nga juróom-ñetti fan ngi nga ne <laughs> na ko waaw <laughs> yonent bi sallallahu alayhi ko wax kay mu mu naan mais man après mu naan man xaw ma dana frère am la xaw ma daal grand frère wala petit frère mais moom ab ustaas la day jàngale day kii daara la yor mais masumaa wax lii alors que lii dafa garaaw ma <laughs> ko ah noonu la de mbir yi de noonu la demee léegi nag dama lay laaj yow <laughs> yonent ma lay saab saab dina wax lii benn charlatan moo xam ak nu man di sant ak nu maama man di tol mu man di taxaw naan leen yéen seen julli yi nu ngeen def mu naan bàyyi leen ba wàcc rek mu naan leen bàyyi leen ba wàcc rek après ngeen julli yépp ngeen boole yépp daal bu ngeen demee bu ngeen wàccee après timis ak wala après gee bu ngeen ñëwee ngeen julli tisbaar tàkkusaan kii timis yépp ngeen julli ko yàlla kooku xam nga kooku minal kaddaabin waa ji wax loolu après nag naan la sëriñ diw comme na ma ko dégg woon naan ay sëriñ ne waaja da ne sëriñ diw sëriñ bu bu bu mag Sénégal këne euh, lool lool euh, moom moo ko ma sa wax këne mën nañoo julli loolu garaawul ak <laughs> premièrement mooy li waxal sëriñ bi du dëgg ndax sëriñ boobu ku ko xam ku ne xam ne quand loolu du ko wax ku ko xam xam ne loolu du ko wax mais dafa mo xam nga dafa am yoo xam ne dafa leer dafa leer jarul ay ay spéculation ak recherche bu sori nit ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu askanale yenn wax yi yow nga xam ko di nga xam ndax lii moo ko wax wala waxu waxatuma la ak nitu yàlla woo xam ne diine kese lañ ko xamee nga bëgg a wax ne moo ne gaa yi liggéey leen ba heure bu leen neex saa bu ngeen wàccee ngeen paquet seen julli julli ko waaw mooy xam nga ne loolu ki ko wax mooy waxul lu am loolu mooy première affaire mooy waxul lu am deuxième hypothèse bi. loolu mooy li am li ma wax sax du hypothèse loolu mooy am mooy Serigne diw ma su koo wax léegi nag deuxième bi nga xam ne buñ leen buñ ko mayee ne moo ko wax dañ naan ko waaw bu dee moo ko wax mooy ñun jaamulu ñoow ñun ñu Serigne diw ñun yu waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam du fi nekk leer màññ ñu naan ndax diw wax na koo xam ne ku ku bu ñu faa ñu faatu xamoo ko dara du la ci fekk dara mais même bu ngeen bokkee koñ xamoo ko man ngaa dem aljanata xamoo ko moom ndax li la ñeen ñuy wax amuna naan la ku dëkk Sénégal xamoo sëriñ diw kooku day alku waxul dëgg ku wax loolu waxul dëgg àddina bi ku fi nekk xamoo sëriñ diw ba faatu dangay say say yëf du baax waxul lu am kooku moom waxul lu am parce que loolu du dëgg ma ne man ngeen a bokk même même même dëkk bi ma dëkk dakaar mu dëkk Dakar ma am maqaama yu kawe sa yàlla te moom xaw ma ko wala jumaam jam am masuma faa teg sama tànk te du ma teree raw ñi nga xamante ne ñu bari ñu naan moom moo leen moom moom ay sëri ay taalibeem lañ ma raw leen fopp kon nag ku la naan ay ndax mbir mi mooy xam diw looloo am solo waxu la lu am waxula fenn lu am ki indispensable ñu xam ko moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daal nga mën la ñëw naan xaw ma ko moo tax sa bàmmeel bokk na li ñu lay laaj kan mooy sab yonent voilà kenn du fa ñëw nag nga dee ñu naan la hé man sëriñu ko kan mooy sa sëriñ wala est-ce que sëriñ diw xamoon ko loolu amul loolu amul du du loo xam ne mais du la wàññi dara ñàkk koo xam wàññiwula tus manoon na la yokk nag bu doon ne gis nga am njàngaleem nga gis yenn côté yoo xam ne mën na la ko apporter loolu mën naa ne mais xa xaw ko diw rek ndax ah, léegi aw ko nga loolu moom moo amul fenn xam nga discours fanatisme yooyu ngay dégg suñu ah. wolof ku nekk di ko wax sëriñ bi nga bi nga àndal ak fi nga tarixa bi nga ne naan diw ku ko xamul alku alors que loolu amul mais ñi leen gën a màgg di saxaaba yi radiyallahu anhum ñun ñun dañoo xam saxaaba yi radiyallahu anhum est ce que loolu daa daa alku bu doon am na ñeneen ab war yonent ma lay saab saab ñoo xam ne xam leen c'est indispensable mooy saxaaba yi lay doon te saxaaba yi dans leur ensemble mooy dans leur ensemble moom duñ leen xam mais mooy man ñàkk a xam Seyna Abu Bakar bu doon xaw ma ko mais loolu yàqalu man yàq mooy taxul man ma nekk ku naka nag lañ ma mën a waxe ne man parce que xaw ma sëriñ diw mooy tax damay yàqule déedéet yàqulewu ma tus yàqulewu ma dara dëkk Sénégal it am sëriñ yu mag yu fa nekk xaw ma leen loolu it yàqalu ma dara te teewu maa baax fekk maa ngi teg sama tànk ci sunna dara la ma teewu la baax moo tax wax yooyu man ñi koy wax sax damaa foog ne tooguñu xalaataat dara damaa foog ne duñu toog sax bi di cogiter ci li ñuy wax di cosité ci wax yi ñuy wax dama damaa foog ne du ñu toog sax di ci xalaat ndax loolu amul léegi kon eh, yonent maa ne moo tax ki lay wax loolu ay sëriñ di wane man ngeen a julli man ngeen a dem liggéey ba heure bu leen neex ngeen dem. ngeen ngeen ngeen dem euh, euh, euh, julli julli yi fay seeni julli aw yonent bi alei satu salaam ku bàyyi julli tàkkusaan sa jëf yi yàqu na moom moo lay assuré moom de fa mu jëm xamu waa ji la wax loolu ëllëgam xamu ko de li muy añee suba yi xamu ko ndax même bu dee préparé lu na këram ni nañ la toggal lii dara mën naa xew ñu woo ko mu dem du ko fa añ wala sax yàlla rey ko dootul añ boobu du ci laal wala mu teg ko feebar boo xam ne bu ko nit ñi lekk du ko lekk moom dara la dara leeru ko ci ku xamul nag dans deux heures de temps lu lay dal bu la nee yow defal loo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam nii la moom mu lay wax le contraire nga koy gëm yow xaw ma ñaar kan moo ci gën a kannasu waaw ak taabi ak al matbu xaw ma kan moo ci gën a dof kon mooy le fait que yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xamante ne ni dafa dafa bàyyi julli tàkkusaan sa jëf yàqu kon mooy wane contraire mooy la nga mas a yëpp ci lu baax parce que def nga lu bon mooy bàyyi julli tàkkusaan sa euh, julli woo ko ba waxtu weesu euh, toog naan ci euh, ci ci ci kii lañ ne nga gis leen tàkkusaan jot julliwuñu ba timis jot ñu continuer di def nee nañ conférence wala di waxtaani ab sëriñ booy wax ñu naan ci jaamu yàlla lañ ne subhaanallah ñooñ kan moo leen gën a wéradi ñan moo leen gën wéradi yàlla <laughs> kon léegi nag kon lool la <laughs> mooy kon affaire yi lool la en fait lim la bëgg a wax fii mooy nga jàpp ci lu am solo mooy jëf yu baax jëf ju baax mën naa annuler ay bàkkaar waaye it ay bàkkaar mën na annuler li nga xamante ni mooy jëf ju rafet moo tax mu ne fata amal quwwata imaani xaatib allati xamalatu ala shuhuudi badr wa badlihi nafsihi wa sallam wa wa rasulahu ala qawmihi wa ashiratihi wa wa hum bayna dhahraanay al-aduwwi wa fi wa fi baladihim wa lam yuthna alayhi dhaalika anaanu azmihi wala fallu wala fal wala falla min had min haddi iimaanihi wa muwaajahatihi lil qitaal liman ahluhu wa ashiiratuhu wa qaaribuhu indahum falammaa jaa maradul jassi barazat ilayhi haadihi alquwwa wa kaana albuhraanu saalihan fandafa'a almarad wa qaama mu ne nag ci noon ngay seetlul force ngëm yàlla Seydina Xaatib mi nga xam ne moo ko yóbbu ba mu moo ko poussé jañ ko ba mu fekkee gazwatu Badrin ndax Badar fa woon a bi tax mu dem ba Badar ndax ngëm yàllaam ak tamit li mu yullee doy coonam naa joxe bakkanam ngir yàlla ak yonente bi alei satu ak gënale gu mu gënale yàlla ak yonentam ci kaw njabootam ñi nga xam ne waa Badar ñi mu dem di xeexal njabootam a nga waa Quraysh ba muy dem di xeex Badar ñoom abu contre ñoom Abu Jahl njabootam newuloon Quraysh moom xaatu si mais malgré tout ça mu dem xarit ñoom te loolu moo doon gaay manoon nañ ne xaatib ha xaatib day kii gañe nañ ñu ngi dem éliminer kii wam mais teewul taxu koo dem Badar mu dem waaw léegi nag mu ne nag ba nga xam ne ci gàttal ba nga xam ne ci la feebaru espionnage gi ñëw mooy lim def keroog Fathu Makka mu ne barazat ilayhi quwwa hadhihi al quwwa force boobu muy force bi ko yóbbu Badar ak ngën yàlla gi ak ngënale bu mu gënale buur yàlla ak yonentam ci kaw leneen même njabootam dina fële nga xam ne ci danger lañ ne mu xareek ñooñu mu ne ci la force boobu daal di jóg daal di noot li nga xam ne mooy feebaru feebaru feebaru li nga xam ne mooy feebaru kii bi espionnage yi waaw mu ne looloo tax ba nga xamante ne nii ci la seyna Omar jóg bëgg bëgg a def bëgg koo faj faje nan mooy rey yonent bi alayhi salaatu salaam yëgal ko ne ko jaru ko kii wér na ba pare ndax force ngëm yàllaam gi newoon ci moom terrassé na li nga xam ne mooy espionnage bi mu def ci wax ji mu ko wax moom alayhi salaatu salaam ne seyna Omar wa ma la'alla Allaha tala'a ala ahli Badr fa qaala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum jëf leen lu leen neex jéggal naa leen Allahu akbar waaye mu ne gis nga loolu mooy exemple côté bi nga xam ne jëf ju baax jëf ju baax ji moo terrassé jëfam ju baax ju yàgg moo terrassé jëf ju bon ji ñëw ju ji nga xam ne mooy espionnage bi mais mu ne wa wa aks hada dhul xuwaysira at-tamimi wa adra bihi min al-xawaarij mu ne contraire bi ma la doon wax sànq naan lu bon li jëf ju bon dina ñëw yàq ju baax mooy exemple tibbi mooy duwal dhul xuwaysira al-yamani mi nga xam ne yonent mooy mooy mooy mooy kilifaay xawaarij ji te mooy seen maam nga xam ne moom moo noon yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ne ko maandul yow maandu woo ci sab àtte mu ne ko laqad xibta wa xasirta in lam a'dil ndax perte nga kutus nga bu dee man maanduwuma ndax waa asamaan dañ may wóolu te waa suuf mu wóolu ba Seydina euh, euh, Xaalid ibnul Walid laaj yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne bàyyil ma cor doq naafiq bi beneen kii bi riwaaya bi Seydina ne Seydina Omar radiyallahu anhu moo wax loolu yeneen ci ma ne ko bàyyi dina génn ci ndiggul kii nit ñoo xam ne dañ ngeen di xeeb da di xeeb seen julli yi. yéen yéen saxaabaa wax ne mooy yow Seydina Abu Bakar yow Seydina uh, Ali Seydina Omar Seydina Usman Seydina Abdallah ibn Zubayr yéen da ngeen di xeeb seen julli yi buñ ko comparé julli yooyu da ngeen koy xeeb. waaw tax tahqiruuna salaatakum ma salaatihim waaye malgré loolu lépp ñoo xam ne saxaaba yu mag bi yooyu bu ñu comparé ñoom seeni julli julli gaa yooyu dañ koy xeeb malgré tout yeneen yonent bi alayhi salaatu salaam ne taxtu sharru qatla taxta adimi sama ñoo ñi gën a yées ñoo xam ne ñoom lañu mën a faat ñu nekk ci suufu asamaan te ndoxoon ne leen waxoon saxaaba yi ne bu ngeen dajee ñoom uqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran inda allahi liman qatalahum rey leen leen ndax ñi bokk na ci xeex ak ñoom rey leen fay gu rëy gu màgg ñeel ñi nga xam ne ñoo leen rey xeex ak ñoom te lool Seydina Ali moo xeex ak ñoom ñoom xawaar yi comme ni nga xam ne noonu la ko suñu boroom dogale kon nag lool la imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi wax